ñu ngi woon ba léegi ci xaq yi nga xam ne mooy dox diggante ñaar ñiy sëy eh, jeexaloon nañ nag ci jotaay bi weesu àq yi nga xam ne moom la ndaw si amal ki nga xam ne mooy jëkkëram eh, tey nag ñu waroon a gis àq yi nga xam ne moom la jëkkër ji amal mooy yi nga xam ne moom la ndaw si am ci jëkkëram ginnaaw bi ñu gisee droit yi nga xam ne moom la jëkkëram am ci moom Ah, àq yooyu ah, nga xam ne moom la ndaw si am ci jëkkëram bi ci njëkk mooy waa ji di jëkkër ji daldi koy yor yor bu rafet ndax li boroom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne wa aashiruhunna bil ma'ruf mu ne ñoom jigéen ñi wa aashiruhunna dund leen ak ñoom yor leen nekk leen ak ñoom bil ma'ruf ci njekk dund leen ak ñoom ci njekk muy yor bu woo xam ne ci njekk lay nekk ah, te waxoon nañ na ne àq yooyu suñu boroom waxoon na walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijaali alayhinna daraja ne àq yi ñu yi nga xam ne moom la droit yi ndaw si am ci jëkkëram mooy rek yi nga xam ne moom la jëkkër ji am ci moom sauf ko euh, waa ji am na daraja ju mu ko ëppale te mooy alqawaama bi nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy taxaw mooy autorité bi moo koy taxaw ndax loolu moom la suñu boroom def ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa kon loolu mooy lan mooy di rafetal nekkin gi muy nekk ak moom xam ne du ab jaam lañ ko may wala ndaw si du jaamam lool mu xam ne du jaamam doomu aadama la ni moom borom bi nag subhaanahu moo def ah, ñoom mu boole leen ngir ñu jaamu ko lool rek la projet de vie la ngir nooy gine yéwénale sa jaamu yàlla loolu lu jullit war a gis ci mariage waaye warul gis rek côté bi nga xam ne mooy côté matériel ak yooyu déedéet ak rafetaay ndaw si rafet na naa ko takk kese kese ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne tunkaxul mar'atu euh, li jamaaliha wa li wali maaliha wali diiniha fadfar bi daati diini taribat yada mu ne de loolu nag constat la tekkiwul ne léegi nii la e, mooy constat la boo xam ne loolu moo am mu ne tunkaxul mar'a dinañ takk ndaw si soxna di nga am ñoo xam ne dangay gis ñuy takk soxna li tax ñu koy takk mooy li jamaaliha ndax greffage ba mat na te neex na ma wala ndaw si yu ndaw si rafet na rafet goo xam ne daal loolu kese tax kese kese kese kese tax ma daal di koy dakk mu ne kon li jamaaliha man daal gis nga dama nekk koo xam ne man daal am miis laay dakk xam nga kooku moom li ko ci tax li ko ci dugal moom wax na ko mooy lan euh, rafetaayu ndaw si wala moom la ciy xool ndax scientifique na wala déet bu scientifique wul mu ba dal di seet keneen koo xam ne moo scientifique ni ko ñenn ñiy wax ah scientifique mooy ku rafet voilà fii tekkiwul boo déggee loolu expression la pour ñenn yi ah, mooy ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dinañu takk soxna li jamaaliha ngir taaram waaye wali xasabiha am na ñoo xam ne dañuy takk soxna ah, li nga xamante ne mooy dañ koy takk ngir fi mu bokk askan wi mu bokk ah man de bu ma damay takk diw ndax kat maamam sëriñ bu mag la bu siiw la wala damay takk diw ndax ñoom ci askan ci yax wu rëy lañ bokk dinaa takk diw ndax kat ah, moom daal gis naa ne doomi Lat Joor la surtout Lat Joor la mooy ne loolu noonu danga koy gis mun a kon dinañ takk walla wali xasabiha wala dinañu takk soxna ndax lan micc mi nga xam ne moom lay assuré ñaye moom nag ci high class bi la ndaw si bokk fii mu ne moom DG yi ci ci ci cadre DG yi la bokk naa ko takk ngir loolu ngir sama kot yëkkati mooy nit dina takk soxna ngir soxna si yëkkati kotam <laughs> mu ne waaye dinañ takk soxna li maaliha ndax alal ju mu am ah ndaw sii de moom surtout baayam milliardaire la woon moom rekk a ko doon fii mu ne moom xaalis la ba fees léegi nag ah man daal naa ko takk bu ko defee ma nekk à l'abri xam naa ne moom bu ma bu ma ko takkee duma sonal ci wàllu nijaay dépense bi nijaay facture yi nijaay liiwab nijaay laa nga gis nit takk loo takk ndaw jigéen ndax loolu ah, mu ne dinañ takk jigéen tamit kon ginnaaw euh, taar bi fi mu bokk wala ci mi muy occupé ci société bi wala ne moom moom moom député la wala moom yooyu ambassadrice la wala rek alal ju mu am wala nag mu ne dinañ ko takk ndax diineem dinañ takk jigéen ndax diine ji nga xamante ne moo nekk ci moom ah nga ne man de damay takk ndaw si ndax wax dëgg yàlla moom diineem doy na ma te man ku mel nii laa soxla ngir non seulement dimbali ma ba bu ma amee ay rëcc-rëcc mu man maa indiwaat gis naa ne lii noo femme bu amee nii xam-xamu diine moom masuma koo gis laa ilaha illa kuwe te nag noonu la mën a appliquer li mu xam kii yu femme bi ñàkk caaxaan la de kii yàlla ak yay caaxaan xaju ci kii di saa yi nag man nag moom nag moo ma arrangé ndax bu ma ko takkee non seulement dina mën a mën a dimbali man ah walla non seulement mu dimbali ma mais bu ma amee ay doom. dina leen mën a toppatoo dina leen mën a yar ci yar boo xam ne duma ci am benn benn tiit lu may tiit sama ginnaaw bu ma ndax xam naa ne ñoom ñépp euh, dina leen yar ci li nga xam ne moom la mooy lislaam kooku nag ku mel noonu nag la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ne nag kuy takk takkal kook mu ne far tànnal bi zaati fadfar bi zaati diini ki nga xam ne mooy boroom diine ji boo ko defee nag ah boo ko deful nag na nga xam ne nag dóor nga sa loxo ci ëkk mooy boo ko fi bàyyee takk keneen ndax leneen du ñu ne loolu dafa xaraam de takk jigéen ndax dafa rafet moo tax nga dugg ci ndax yow gis nga vidéo benn gis nga photo wala gis nga yooyu mu mu mu jaaxal la tax nga daal ci kenn du ne loolu dafa xaraam déedéet ah mais ah, taar du wëy de ay eh, waay taar gaaw a dem waay alali éphémère la def de te suñu boroom nee na wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas nee bis yaa ngoog mu ngi noonu rek yawmun laka wa yawmun aleyk bés yi noonu la de tey yow la mbir yi neex ci yow ba nga foog ne waaye yow ah man de moom daanaka moom moom moom sama bàmba moom daal dinay maase waaye nag man nga xëy suñu boroom daal di wëlbati carte gi ndax moom mooy alqaadiru mooy alqadir ki nga xam ne yafalu ma yasha lu ko neex rekk lay def te yéen nag nit ñi du lu leen neex rekk ay am wa ma tashaa'uuna illaa an yasha allah du ngeen bëgg dara seeni bëgg-bëgg mu ngi loolu ci buur yàlla la dépendre lu ngeen bëgg ba def ko xam ne ni loolu noonu daa fekk wala sax ngay am ngay toog rekk bëgg leen daa fekk buur yàlla bëggoon loolu ci yow ba xalaat boobu sax mën a ñëw ci yow kon nag mooy kon bi ci njëkk mooy dëkkaale bu rafet dëkkaale bu rafet goo xamante ne nii lépp danga koy teg ci li nga xam ne moom la suñu boroom digle nga xam ne yoroo ab esclave xam ne tamit gënoo ko sa nawle la sa nawle la ndax inna akramakum inda allahi atqaakum ñi gën ragal ñi gën ci yéen de gën a tedd ci yéen fa yàlla de mooy ci gën ragal yàlla ci yéen nga ragal yàlla ci ndaw si comme lam waxoon moom alayhi salaatu wassalaam te ndénkaane yam ndénkaane woon ba muy génn àddina as-salaa as aymaanukum alsolaa alsolaa wama malakat aymaanukum alsolaa la ko doon wax du déggatuñu moom sallallahu alayhi wasallam muy julli bi nga xam ne yaa subhaanallah boo xoolee suñu classe gi léegi ni ñu ko ñàkkalee fayda Allah nga xam ne ku mu neex def lañ ko tudde rek heure bu ma neexee def mooy ngànt bu man daal samay ngànt bopp yoo xam ne man maa ko tuddee ngànt waaye ko reconnaître lool ci ngànt comme ngànt man daal lu xew lu ne il suffit programme bu ñëw ma dàq julli ji moom moom mooy awma lu ma def mooy tax ma def ko walla ay nit ñëw nañ fi manuma ba ñu julli ndax bu boobaa day ñaaw mu ne maa ngi leen di dénk julli wa ma malakat ak ñi nga xamante ni yéen ci seen suufu autorité seen ronu autorité lañ nekk loolu mooy jamono bi nit di am jaam mooy jaam bi waaye du jaam bi rek sa doom yi ngay yar nga xam ne ci sa suufu autorité lañ nekk wa ay malakat aymaanukum mooy koo xam ne yow dafa faible ci sa kanam ñooñu nag boo leen loree gis nga ñooñu lor leen moo gina tar moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne moom mooy nekk xulóowa ëllëg ca kanamu yàlla yawmal qiyaam ñi nga xam ne ñooy lor jigéen ñi ak xale yi bu yawmal qiyaamee moo koy digaaleeg ñoom subhaanallah ku yonent bi alayhi salaatu salaam ne maa koy digaaleeg yow de xam nga ne mos procès boo dem ak yonent bi alayhi salaatu salaam yaay ñàkk nit dem yawmal qiyaam ana kan kan nga taxaw kii nii kii li kii nii dañ koo tuumaal kan moo ko tuumaal ay jëfuma ko tuumaal ndax lim def dafa leer waaw bis bi nga xamante ni nii tub la saraayir yam doon def ci këram waa dëkk bi yëguñu ko ci mbonte yam fa doon def di maltraiter doom yi di maltraiter soxnaam nga xam ne kër ga bu dugg amul wax amul ree gëdd ñépp lay def kenn bu ñemee bouger mu mel ni Firawna boobu ci kaw ay ay sujet te bu génnee ci biti di jaayu mbaax ci ñeneen nekk benn sàmba àllaar baax ci biti yées ci biir yooyu ma doon def bés bi ko suñu borom di wuññi yonent ma lay saar saar nee na waajooyu bu yowmal xiyaamee man maay nekk xuloowaale ca kanamu yàlla maay ki nga xam ne maay bu doon tay ci waxi tey mooy nekk avocat mooy mooy avocat ñi nga xam ne mooy ndaw jigéen yañ doon fitnaal ak xale yu ndaw yi ñuy fitnaal waaw rawatina nag ki nga xam ne mooy al yatim muy orphelin kon ah mooy nga xam ne kon al wama malakat aymaanukum ak soxna yi nga xam ne ci seen ron autorité lañ nekk waaye yemul ci ñooñ de wama malakat aymaanukum seen bon yi ngeen yor ñu leen di wax mbindaan yi yi nga xam ne yéen leen jël ñu leen di liggéeyal gis nga ñooñu ñun traitement inhumain lañ am sénégalais en général boo xoolee jigéen ñi nga xam ne ay bon lañ jóge ci àll ba ci village yi ñëw si ndakaaru di liggéey si boo gisee niñ leen di traité ñenn ñi nit danga naan nii est nit kii moom ñeme na après jug taxaw di julli gëm ne moom mu ngi defal yàlla dara nga xam na ñoo xam ne ñoom dañuy jël born bi mu leen di liggéeyal di leen liggéeyal ba weer wi waaj a ba weer wi waaj jeex mu xam ne faya fi des ay quinze jours wala ay cinq jours avant ñu jox ko liggéey boo xam ne xam nañ ne ñoom ci seen bopp ak seeni doom buñ ko sumboon póot moomu du jeex ñu jox ko ko ne ko na jeex bu jeexul lu nekk ñu wax ko sa póot mi setul te yàlla xam na ne setul di leen gëdd seen sa togg gi dara kenn xamul lu muy saf waa yow looy def nii foo mu toog sax waa looy toog doo jóg sa kii bi loo mooy ne di ko gëdd mel ni ku yor sagaru sagaru xanaa xanaa loolu bàyyi ma sax ko doon jëflanteeg moom doo jëflanteeg moom noonu fexe ko tàppaas ba dàq ko ngir bañ koo fay wala jox ko loo xam ne moitié li nga ko waroon a fay bal yow de wallahi billahi alladhi la ilaha gis nga sa loolu noonu ngay def àqu jooju boo ko fayul wallahi liñ ko rëccu ji sa kanamu borom te bala ngaa àgg foofu fii ci àddina dina feeñ xaaral waaye seetal ñiy def loolu seenu mujj wala nga xool seenu mujj fan la mujje fan la mujje mbugal fii laata boroom bi di leen mbugal ëllëg nga xam ne ñoom lu ñu la ëppale rek di la koy wan yow kii le fait mu nekk bon daa tax nga koy nga koy traiter comme si ku doon traiter ay animaux xanaa animaux sax doo def ak ñoom noonu ñooñu ñépp la yonent bi alei saatu maa ngi leen leen di dénk as-salaatu as-salaatu as-salaatu wa ma malakat aymanukum kon rawatina nag jigéen ji nga xam ne moom ngay denc ay di di di di dëkk bu ñaaw waaw loolu noonu farata la mooy ndaw si du ay ay ay ay yaay seet danaan waa ji yow yaay seet ak ndaw si daal bon yaay xool yenn ihsaan la rek boo rafetalee non farata la par force wa ashiruhunna dundu leen ak ñoom bil ma'ruf ci njekk par force voilà te nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon na xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li muy xadis bu wér boo xam ne imaam at-Tirmidhi na ko noon Ibn Hibbaan raxmatullah alayhima ñoo ko solo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xayrukum ki gën ci yéen nit ñi xayrukum li ki gën ci waa ki gën ci wa anata mankat sallallahu alayhi wa sallam xayrukum maa leen gën li ahli ci sama waa ci sama waa kër loolu mooy la mooy ne gis nga balance mbaax kenn du ko nat natte waa ji li muy wane ci public bi bu dee ñépp naan baax na baax na baax na te naan ba léegi waxul baax na ndax xam na la muy def mooy ne waa ji min min huwa sharru min sharri man man man man man man masha ala al-ard bokk na ci di yées ñi dox ci kaw suuf mooy ne kon pour yow ñu naan waaye di ku baax la foog soxnaam ma ne ne ku baax la te du loo xam ne da koy wax ngir rafetal mu wax ko rek ngir yàlla li mu doon rafetal boobu ci say soxna yonent bi alayhi salaatu salaam nee loolooy wane ne yaa ko ñooñu ñooñu di def loolu ñooy ñi gën kër goo xam ne amul amul amul amul amul amul luy wane ne fii nii affaire dund la lépp yee kaay ñépp ne nii ñuy fo nekk ci dara sax di xawar ree yow boo ubbee bunt bi kenn du la gatalu xale yépp ne cot di la xool xoolu tiitaange te ngor nga dégg mu romb yéen ñu di xool nii nuyoo sax du ko def yaakaar nga ne kooku loolu dëkkaale bu rafet la déedéet ah te nag gis nga dëkkaale bu rafet bi ci la ci la ci la àq yépp dugg comme niñ ko waxoon ci bii weesu ne mooy cosaan bi wa ashiruhunna bil ma'ruf ah waaye dafa jara bayar mu leer nañ nit ñi xam ne lii nii du ay fon farata la bi àq bi nga xam ne moom la ndaw si am ci boroom këram euh, mooy waa ji mooy dépenser ci ndaw si mooy waa ji la war muy dépenser dépenser ci ndaw si ah loolu mooy lan mooy bu dee ni ñaar lañu mooy couple bu bees la mooy lépp loo xam ne moom la ndaw si war a lekk dund walla muy lu muy sol walla fu muy dëkkee ak lu muy naan lekk ka naan loolu lépp waa ji la war te loolu boroom xam-xam yépp ci d'accord ijmaa la consensus communautaire que loolu moo am ndax loolu alquran moo ko wax dafa sax ak wéram nekk farataay ci waa ji ci alquran ak sunna ndax yonent bi eh, suñu boroom subhaanahu wa taala dafa wax te aaya boobu tuddoon nañ ko ci bii weesu li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan illa ma aataaha mu ne damaa def lii li yunfiq ngir mu daal di dépenser zu koo xam ne buur yàlla da ko yaatalal ci am amam min saati ci li yàlla yaatalal ci am waaye man qudira koo xam ne nag moom dañ laa xompal sa sa am am sa wërsëg buur yàlla da ko rétrécir da ko xam da ko wàññi kooku fal na dépenser mimma ataahu Allah ci li ko yàlla jox ndax kat laa yukallifu allahu illa ma ataaha ndax buur yàlla du teg benn jaam lu dul ci li mu ko moyens yi mu ko jox ci loolu lay ci par rapport ak loolu la koy tege lim koy teg kon nag dépenser gi loolu lépp waa ji la wara tout dépend nag de ses moyens dinañ ci gën a ba pare suñu boroom subhaanahu wa waxaat ci suuratul baqara mu wa alal mawluudi lahu wa kiswatuhunna ci moom la war mu ne wa alal mawluudi bu dee ne bu njëkk bi bu dee ne mais tamit bu dee am nañuy doom mooy bu dee am nañuy doom it mooy mu dépenser ay bu dee da boroom am am la macha allah mu dépenser selon am amam bu dee nag koo xam ne ku pauvre la mu dépenser selon moom li mu am waaye bu dee dafa am doom mu ne wa alal mawludi lahu ki nga xam ne moom lañ jural doom ji muy jëkkëri ci kawam ci loosam la gàllu rizquhun na wërsëgu ndaw si pas ah, moom mooy dogal wërsëgam non mooy li nga xam ne moom lay dunde moom la war waajooju muy jëkkër yi wa na ak solal leen bil ma'rufi yoo xam ne nag ci njekk la ci njekk la ah moo loolu nag bil ma'ruf bi mooy ne comme liñ ko waxe woon mooy ne selon société bu nekk li nga xam ne loolu lañ xam mais mu bañ a nekk société boo xam ne ñoom liñ leen xame mooy yàq mooy ñoo xam ne société wala euh, benn euh, tribu boo xam ne moom fa la bokk benn gox boo xam ne ñoom ñoom yàq rek lu ñuy defi non ñooñu du loolu non mooy ne day def li nga xam ne mooy yàq du ci am waaye tamit bu dee man na ko bañ a man ko ba pare di ko bañ def déedéet voilà mooy selon ay capacité ay moyens kantaa yi wone ne euh, dafa farata la waa ji war a dundal soxnaam ci euh, li nga xamante ne ni mooy ci xadiisu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy xadiis bi nga xam ne moom la imaamu muslim ibn al-Hajjaj daldi soloo jële ko ci seydina jaabir radiyallahu anhuma ci bi muy nettali moom seydina jaabir muy xadiis bu gudd boo xam ne gisoon nañ ko ci aj gi bi muy nettali Seydina Jaabir doon nettali sëtu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aju maamam aleyhi salaatu wassalaam ci xadiis boobu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ittaqullaha fi nisaa fa innahunna awaanun indakum axadtumuhunna bi amaanatillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaykum alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf lii wone ne ba léegi dépense gi farata la ci waa ji mais non seulement dépense mais solal gi al kiswa ak dëkkal gi ak sukna loolu lépp dafa nekk li nga xam ne farata la ah yonent doon wax ci Euh, xijjatul wadaa muy aju tàggatoo googu doon wax ak jullit ñépp ña fa newoon ak ñi nga xam ne génération yi ñëw ba àddina yi tukki moo taxoon mu ne fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib ki nga xam ne moo fekke sama discours bii sama waxtaan wii bu ko jëlee dem ci ay ñoñam na leen transmettre li ma wax waaye yéen génération bii ma dégg na ngeen ko transmettre génération bi ci tegu ñooñu di ko transmettre ñi nga xam ne ñoo ci tegu looloo tax ñuy def yii looloo tax nit bu taxawee li wax ci diine dafa war a xam ne moom du mooy wax moo tax nag li muy wax mu war koo seet porte-parole rek la yow kenn nga maa a'zamahu ana lan moo ko gën a rëy ci porte-parole yow benn nga ci porte parole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay loolu loolu loolu ana ban titre moo ko gën a rëy ñu ne diw de waxi yonent bi moom dafa bokk ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay jottali dafa bokk ci ñu koy jottali allah te ñoom yonent yi alayhi salaatu wasallam rôle boobu la ñuy jouer suñu digganteeg suñu boroom ñoom ñooy ñoom ñooy ñooy ñoo ñuy jottali li yàlla bëgg ci ñun ñoom ñu daggal la ci seen mission boobu daal di lay jox nga leen di jottalil jàmm allah moo tax ku xamul rek ku xamul mooy yàlla dénk la dara ci xam-xam ngay ñee keneen allahu akbar mooy ne sincèrement kooku xamul li mu yor mooy nga toog ci saakub oor saakub oor or di ñee di ñee boroomi weñ koo xam ne ay weñ la yor feer la yor di ci sonn di ci bala moo ci am dara sonn lool yow nga am or boo xam ne il suffisait nga wàcc saako bu ubbi moom waa ji yor weñ yi weñ yi yor yëpp nga jënd ko ba boo mënee sax jëndaale ko moom nga toog ci saako or bu mel noonu di ñee keneen loolu mooy jullit bu yàlla may xam-xam tuuti ak nu man di toll da koy bu leer boo xam ne moom ngay jëfe te yàlla tax nga koy transmettre ba pare di ñee keneen loolu amul mission bu ko gën a rëy ci kaw suuf qul innama ana basharun mithlukum yuuxa ilayya annama ilahukum ilahun wahid man de mindeef laa comme yéen waaye dañ may wax ngir ma jottali leen kene annama ilahukum kene dëgg-dëgg seen borom bi de seen yàlla yi nga xam ne amul kenn ku ñuy jaamu ku dul moom te jaamu ko di di indi ay xéewal ñàkk koo jaamu indi lor de kenn la de ilahun wahid waaye yow mi nga xam ne yaa taxaw place yu ci yooyu alayhi wasallam gën ci ñépp lan ngay ñeewe keneen foo ñeewe keneen mooy xamoo li nga yor te bokk na nag ci ñàkk fayda ak tamit danger lu danger danger nit koo xam ne li mu yor xamul valeur am yàlla nañu yàlla nag may li ñu yor ñu xam valeur am voilà kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ittaqullaha fi nisa ragal leen yàlla ci jigéen di wax ak àddina bi yépp di wax ak nit ñi di wax ak communauté am ragal leen yàlla ci jigéen ñi fa innahunna awaanun indakum buur yàlla daa def ñu nekk ci yéen di leen dimbale loolu la nit dangaa war a xam ne couple sëy mbir mi yéen dangeen a complémentaire mooy ne bul foog ne yow femme bi moo la soxla lu ëpp que yow liñ ko soxla déedéet ndax boo defee loolu yaa ngi commencé juum jàppal sa bopp comme jaam kun abdan nekkal jaam jàpp ne man femme bi sax fii mu ne moom maa ko gën soxla ko moom nit ma soxla ndax boo defee loolu fi ngay commencé nag di xam valeur teg ko fi nga ko war a waaye bu dee dangaa jàpp ne moom mooy daw sama ginnaaw non déedéet bu boobaa ngay commencer di jaay neex di jaay yoo xam ne yu amul mu ne na xam ne fa innahunna ñoom jigéen ñi ngeen takk nii awaanun indakum dañoo nekk ci yéen rek di leen dimbali axastumuhunna bi amaanatillah bi ngeen leen di takk comme niñ gise takk yi de ku fi takk soxna ci kóllëre rek yàlla nga ko jële wastaxlaltum ngeen daldi daganal am sàkku dagan furujahun na seen pëyu ñoom jigéen ñi daal leen dagan bi kalimatillah ci turu yàlla baatul yàlla la leen jigéen ñi dagane waaw wala hun na te ñoom jigéen ñi nag aleykum am nañ ci yéen droit am ci yéen góor ñi risque hun na mooy seen wërsëg seen dépense wa kiswatuhunna ak li ñuy solo waaye nag lépp bil ma'ruf na tegu ci njekk loolu nag duñ ñëw ne c'est universel léegi àddina bi yépp ku yor jigéen dee ko jox 4000 euros par mois déedéet loolu c'est urfu la dañuy bàyyi société bu nekk te al-aadatu muhakkama ñoom naka lañ jàppe lii ku ko def mooy yor nga sa soxna bu dee cinq mille francs la CFA dëkk boo xam ne village boo xam ne wala ville boo xam ne ku fa yor cinq mille francs CFA jox ko sa femme par mois mooy ni ñépp moom ni kiiwu daw si moom mu ngi ci condition yoo xam ne yu normal la waaye bu boobaa dañ naan ñooñu cinq mille euros cinq mille francs la par mois léegi ñu ne cinquante mille francs la par mois bu boobaa ñooñu ñu ne leen kon yéen cinquante mille francs la loolu la rek mais mënuñu ñëw naan waaye loolu lépp nag day aju ci kaw man manu waaj ah yonent mi salaatu wasalaam wax ne ci beneen xadiis boo xam ne bu xasan la imaam Abu Daawud na ko noonu imaam sëriñam imaam Ahmad rahmatullah alayhima na ko noon imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja ñoo ko solo yonent mi alayhi salaatu salaam ne bi ñu ko laajee dañ ko mas a laaj Seydina Muawiya al-Qushayri da ko laaj rahmat radiyallahu anhu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa haqqu zawjati zawjati ahadina alayhi lan mooy àqu jigéen suñu benn ke suñu soxna yi lan mooy àqu soxnaay kenn ci ñun lan mooy àqab ci ñun mu ne an tut'imaha idha ta'amat mu daal koy leel bu lekkee mooy bu lekkee ñu bokk lu ñuy lekk wa taksuha idha tasiyat bu soloo daal di koy solal moom it kon loolu lépp day wane ne que ne loolu moom la wax ah kon bu ñu xamee ne <coughs> alhamdulillah léegi ah, bu ñu xamee lool léegi lan moo tax affaire bi bon wax naa la ijmaa la ijmaa boroom xam-xam yi la tamit euh, que loolu dafa góor ki par force mu war a dundal ki nga xam ne mooy ndaw si léegi mais lan moo ko war a waral waa jumhur dañ ne rahmatullah alayhi li tax dépense bi nekk farata ci waa ji mu de muy muy muy dépense ci soxnaam mooy le fait que la kanta xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom daan ne li tax mu nekk farata ci waa ji mooy ne le fait ndaw si léegi kër waa ji lay nekk waa ji moom moom lay toppatoo di ko toppatoo ay mbiram looloo tax euh, léegi euh, bu ñu xamee loolu waa lan mooy charte yi nga xam ne nag mooy tax lii nga xam ne nee nga farata la mais xanaa am nay condition sànq ba léegi yaa ngi ah, fekk foog fekk waa ji à condition rek waa ji man ko euh, naan la charte yi lii la mooy ne ndaw si pour waa ji am mu nekk obligatoire farata ci waa ji mu dépenser ci soxna mooy il faut ndaw si waa ji mën a am accès ci moom mooy lan loolu mooy lan mooy ne buñ leen mayee ba pare waa ji ne day jël soxnaam bon waa këram bañ walla ndaw si bañ di teg ay ay ay plan ay combine ba repousser waa ji waa ji mënula jot ci soxnaam mu nga kër baayam mënula sax wéet ak moom manula séq ak moom dara bëgg koo bëgg koo indi mu sensi ñu ut ay wax daal ba ndaw si du ñëw tout temps saa bu waxee lool ba indi débat boobu ñu def nuñ ci génne daal loolu moom bu amee loolu noonu mooy ne bu boobaa noonu waa ji di dépenser ci ndaw si du farata bu ko defee nag loolu ak mbaaxam la mais bu nee bu bu dee ne da ko deful dara kenn mënu ko cee ŋàññe te duñ ko ci wax dara ndax du farata ndax ndaw si moo ko tere boppam voilà mooy loolu ah. ak foog tamit may ga ne may gu baax ñaar yi daal bu amee bu amee mooy ne mooy charte yi nga xam ne fokk mu remplir fokk waa ji mën a am accès ci soxnaam soit mooy euh, mu indi ko këram mën a nekk ak moom di dund ak moom comme ni boroom kër bi dund ak soxnaam wala même bu dee ne comme li waxoon condition yi waxoon ne moom moom du sëy ñu d'accord ci mais bu siiwul ndaw si mën a séq ak moom mën a wéet ak moom mën a fanaan ak moom man loolu mais bu dee loolu lépp dañ ko koo tere bu boobaa waa ji dépense bi du farata ci moom voilà bu ni tamit euh, fas ki takk nga baaxul woon comme takk yu baaxul yiñ fi gis loolu moom waa ji kenn du na ko kaay kaay dépense ci waa ci ndaw si dara lu dépense voilà loolu ak tamit beneen condition mooy il faut waa ji nekk koo xamante ni moom day man loolu day man dépenser imaginer nit koo xam ne moom bi muy takk soxna si euh, état mooy bon liggéey bu baax la amoon masha Allah biñ ko ko mayee dañ ko ko may laata ndaw si sëy si ñu licencié ko muy façon licenciement sénégalais yooyu nga xam ne amul amul amul asidik amul dara amul ay kii walla kii doon léegi bon mu ngi chômage léegi nañ ko kii walla euh, kii la licenciement sec la lii ay ay ay droit wam yi yooyu am ci tubaab yi fii amu ci dara ñu may ko femme bi semaine bi femme bi sëy si femme bi dafa sëy si comme ñu ne dafa sëy si samedi wala dimanche waa ji lundi mardi mercredi ñu def dépôt de bilan mettre la clé sous la porte entreprise ba muy liggéey walla fa muy liggéey ñu am fay léegi euh, kooku noonu kenn du ko ne Euh, jamono jooju noonu mu nekk ci chômage bi mbir yi tar kenn du ko ne yow eh yow gis nga par force dangaa war a joxe temps loo xam ne mooy sa dépense femme mais da koo man loo bëgg dangaa bëgg mu sàcc mu ngi def tout même bu dee mu ngi chômage bi xëy di uti leneen mais amul dara kooku fekk noonooy xaalam kooku kooku condition la tamit ngir ñu ne ko yow mbir mi daa nekk farata ci moom ndax la laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha buur yàlla du teg kenn lul ci selon moyens yi ko jox waaye tamit bokk na ci charte yi même bu dee ndaw si sëy si na ngir dépenser ci moom nekk farata il faut ndaw si bañ a nekk koo xam ne ku féeteerloo ko neex def mooy ndaw soo xam ne sëy si na gaa mais kër gi moo jëkkëram jëkkër ji moom yàkkamti na mu ne ko defal bambañ lu mu ko digal mu bañ bu ñëwee sax bu wàccee sax na ko waa dooma tàngalal sama añ bi mu ne ginuma laa xam waañ wi ginuma laa xam yoonu waañ wi waajalal ma sangu ginuma laa xam douche ba gisoo sama njàmpe gi da mais sama serviette bi moom fu mu nekk foo ko tegoon non fi ma ko tegoon gisuma ko seeti ko ci ci póot mi ñu weer mooy ne loolu defal est-ce man nga ma jottali lii ngir ma lu koo jot ndaw su mel noonu moom mooy ne waa ji di dépenser ci moom du farata du farata mooy ne dara la du farata ci waa léegi ndax moom mooy kooku lan la fa kooku nekk ci mbiram rek waa sax mën naa ñëw ubbi buntu bi du ko fekk di woote du ko faale wala mu jot ko waaw man de foo foo nekk noonu damaa doxi samay soxla laa dox kañ ngay ñëw loo ciy laaj bu ma paree rek diñ ma gis ndaw su mel noonu waa ji moom darul farata mu dépenser ci moom voilà léegi moo am beneen affaire muy ndaw soo xam ne day liggéey mooy day liggéey bu dee ne jëkkëram a ci d'accord mooy comme ci condition yañ waxoon loolu da koy da koy da mooy day mu waaye bu dee ne bon du lu ñu bu dee ne naa assurer kër gi man koo yoral lépp ko neexee mu ko non non moom noonu liggéey bi léegi nag bu ndaw si ne waaye man daal damay liggéey par force waaye dañu liggéey neex na laa neexu la damay def bu dee loolu it du farata ci waa ji muy dépenser ci ndaw si damay liggéey kay di am sama salaire comme yépp mu wax ko mu ne man daal ma ne xoolal looy def waaye man moom damay liggéey moom sama liggéey bii par su ma def manoon naa négocier ak fexe koo convaincre mais mu ne waaye man dam ku bu booba non ndax kooku aqu waa ji lay wàññi bu boobaa kenn du farata ci waa ji muy dépenser ci mooma ah loolu moom bu yoboo mu leer léegi loolu kon mooy condition yi léegi nga ne ma yow dépense bi nee woon nga kon ça dépend quoi mais waaw waxoon nañ la buur yàlla wax nañ ko fi sànk ba léegi du teg kenn loo xam ne manu mu ne alal muusi'i waxaat ci beneen aaya suuratul baqara alal muusi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru ki nga xam ne dafa yaatal yàlla da ko may koom gu bari mu nekk koo xam ne ku am la liñ naan ku am kooku selon li mu am loolu lay dépenser ki nga xam ne dafa ñàkk selon loolu voilà looloo taxoon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon Hind bint Utba bi koy lu euh, euh, mu tuddati ishtaka mooy lan lu mu tekkal ci ishtaka ishtaka ishtaka mooy daroon jàmbat këne Euh, boroom këram dafa nekk ku nay mu ne du ma jox du jox lu dul man li nga xam ne moom laay jëral sama bopp ak sama doom ngir sama man ak sama doom ci loo xam ne du ko yëg yenent ma lay saab-saab ne jëlal loo xam ne dalay doy wow ak pour sa doom waaye bil maaruuf ci njekk la kon mbir yi fokk mu tegu nag ci njekk ah loolu wax naa la ne dépense bi nag ak ñaata lay toll ça dépend day dépendre ci ban dëkk la ban réew la inflation ya fa am kuuru yaag yooyu ak façon dundin ba est-ce que li ñuy dunde fa lañ koy bàyyee loolu day tax mu gën a yomb ndax transport yee yooyu yooyu du leen di fekk ñun suñu ceebu Sénégal bi bu doon ne ci vale bi lañ koy bàyyee lépp xam nga ne moos dina gën a yomb ko loo xam ne Thaïlande lañ koy jël yooyu nag façon yooyu mooy ne doo ñëw ne Thaïlande bi yow ceeb bi muy jënd ci tool bii lay jóge loolu day gën a yomb te daf faa bari manoo ne yow li ngay dépenser ci sa soxna ak li sénégalais biy dépenser benn la loolu ça dépend ci gox yi ak jamono yi tamit dangay gis jamono inflation am am boo xam ne mbir yi day tane kon nag loolu mooy condition yi il faut ndaw si bañ a tere boppam waa ji il faut tamit mu nekk koo xam ne waa ji day man mbir mi sëy ba nekkoon sëy ci sëy boo xam ne bu lislaam xam ne lii bu d'accord ne lii lu baax la ndaw si tamit bañ a nekk koo xam ne ku lu topp waa ji ci dara walla mu ne man daal damay sama sama profession sama profession laa yor dama koy doxal sama miit ci sama liggéey par force neex na laa neexul voilà bu dul loolu waa ji nag bu yépp deñee wala ñu condition yooyu ci la farata nag waa ji nag daldi di dépenser ci waa ci ci ndawam ci soxnaam léegi nag bokk na nag ci dépenser yooyu mooy ne. Euh, sa soxna si bu feebaree waa ji la war mu faj ko ah, loolu nag booy xool téere yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu yàgg yi yu njëkk yi même madahibul arbaa ñoom dañ lay wax ne ah, rahmatullah alayhim këne waa ji jëkkër ji warul ci moom muy dépenser ci luy faj soxnaam mooy soxnaam feebar du farate ci waa yi moom mooy ki nga xam ne mooy dépenser ngir soxnaam faj euh, loolu xam nga li tax nag ñu ko doon wax benn affaire la xam nga boo ko déggee suñu vingt et unième bi ak léegi nga xam ne feebar yi dañu baree te coûte te cher danga naan waaye yow ñii lan lañ mën a waxee lool mais lu nekk dañ ko yóbbu ci contexte am mooy ne li taxoon ñu doon wax loolu mooy façon yi jamono yo xam nga amul ay médecine de ville comme yii nii euh, nga xam ne mooy ne jamono yo amoon na lu ñuy wax almaristan almaristan kii la rek façon mooy mooy kii la hôpital la tax yooyu bokk nañ ci ñi ko génn njëkk njëkk am ci monde bi laa wax de ay lieux yoo xam ne dañ fay dajale ñi feebar dangay gis l'empire abbasside boo dem da gis seen euh, dañ am na ñuy bind ci yooyu côté yooyu ngay gis ñoom Avicenne euh, ñoom Ibn Sina ak ñooñu euh, rahmatullah alayhi da ngay gis dañuy wax yooyu mooy jamono dañoo amoon ay lieux yoo xam ne ñi feebar dañ leen fay dajale di leen toppatoo di leen faj loolu loolu mooy la loolu mooy hôpital la ah? mais jamono yooyu faj yi lan la woon mooy ay ay ay ay dangay feebar jëlal ci ci ci garab diw garab wii ak garab bii wala xob sàngam ak xob sàngam nga boole dëbb leen moo xam danga leen di kii mu mokk wala reen xam nga loolu noonu en général looloo doon paj mi taba yu mel noonu am na dëkk yoo xam ne ci ci ci ci àddina bi yoo xam ne loolooy seenam paj mooy ne ñoom garab yooyu directement la ñuy dem day am ñoo xam dañ leen di xame ñu xam yooyu ñun xam nañ ko reen yeeg mais nag léegi maladie yi dañoo gën a compliqué dañoo xam nga cancer cancer du loolu noonu nga koy faje du da jël fii daal di bon en tout cas man boog xaw ma naa wax li ma xam mooy ne man xaw ma foo ñu ne cancer ab reen dina ko faj di naanum reen rek dina ko faj loolu man xaw ma ko loolu masuma koo dégg amaana nag boo ku ci xam lu leer xam naa na xam na ko waaye man masuma dégg ñu ne loolu da koy fekk mooy ne façon yi mooy ñoom looloo doon am paj ci ñoom alors que euh, mooy ne léegi léegi xam nga loolu loolu xam nga façon faj yooyu du loo xam ne dañ naan lii nii lu rëy la ci loo xam ne c'est c'est bon du man da ñàkkale ci dund gi mooy ne bon yomb na fii ngay dem uti am poftan xaw ma la nag lan mu jeex alors que léegi feebar yi dañoo gën a te tamit soxla gi ñu soxla nag di leen faj dafa nekk loo xam ne lu ràññeeku la daanaka ni ngay soxlaa faju noon ngay ni ngay soxlaa lekk ngay soxlaa faju léegi nag euh, faj gi sax da gis ne nit moom mën naa toog ay fan nii lekkul di naan wala di mooy lekkul lu tax ñu mais faju moom bu la feebar bi dalee fajuwoo mooy mbir mi day gën a aggravé kon nag manoo yow kon mooy ne jamono jii waa ji mënula ñëw ne man daal comme que loolu la ulama yi doon wax bu njëkk man daal lekk gi rek la bu feebaree yow ku feebar nan nga koy joxe lu lekk sax hmm? boo ñëwee yow léegi lekk yi nga xam ne yow nee nga moom rek ngay res mooy farate gi ki nga koy jox feebar moo koy moo koy joxe mooy jamono jii da gis ne euh, dafa mooy azmina yi dañu wute mooy ne jamono yi dañu wute ba moo tax bokk na ci dépense bi kon mooy faj mi voilà mooy ne paj mi loolu waaji la war comme ni nga xamante ni nii noonu la ware mu jox ko mu lekk noonu la ware di ko faj ak ay doomam voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku ndax tamit xam nga bokkul bon mooy ne léegi nii xam nga wax naa la ñoom li taxoon ñu doon wax loolu ak façon faj mi ñu deme woon imagine wu imagine léegi nit ne yow ay nit may la seen doom nga nekk ak moom mu lay liggéeyal di la toppatoo ngay sëy moom mu lay yoral say doom ba feebar nga ne noo man nag moom feebar bi bokkul ci li nga xam ne paj mi du farata ci man naa ko delloo waa këram ñoom ñu daal di koy faj xam nga loolu kenn xalaatu ci loo xam ne la koy la koy dee deewam xaj na ci mooy ne yow bu boobaa day mel ni yow kuy utiliser koo doon utiliser benn marchandise benn machine léegi nga ko utiliser ba mu commencé am problème nga daal di koy jël jox ko réparateur mais bii sax tane na réparateur bi sax yaa koy fay mais nga yóbbu ko ka la ko joxoon bàyyi koog moom ngir mu réparer ko daal bu dee baax na na ko réparer après mu indilaatal la te doo ci def dara xam nga loolu mooy euh, loolu noonu xam nga ne loolu lu nit mën a xalaat moo tax ñoom liñ taxoon ñu ko doon wax moo tax nit doo ñëw naan xoolal boroom xam-xam yi rek li ñu wax déggal ñu naan ne yow tegal mbir mi ci contexte ñoom lañ doon wax ku ne manoon na ko paj mañ doon wax ku ne manoon na ko alors que lii nii boo amul yenn alal yi sax doo ko man ñaata nit ñooy bañ faju ji ndax ñàkk lu ñu am ñaata nit ñooy bañ faju ji ndax amuñu lu ñu fajoo ndax dafa cher ah c'est pas donné à tout le monde xam nañ ko jarul may développer loolu moom ku dund suñu vingt et unième siècle gii xam ne paj mi du lu ñuy joxe kon nag farata la Euh, waa ji daal di di toppatoo pajum ki nga xam ne mooy soxnaam bu dee dafa feebar léegi loolu mooy li jëm ci wàllu lan dépense gi kon mooy lépp kon gis nañ condition bi ci waa ji li mu man jëkkër ji mooy ne bu manee bum nekk tamit ku may koo xam ne moom bu ñëwee mu leer na ko dépense bi cinquante mille la mu joxe quarante neuf mille cinq cent non non non non bu mu nekk ku nay waaye tamit bu mu bu mu yàq buñ ne ko cinquante mille la na joxe cinquante mille wala mu joxe cinquante et un mille après ne ne li ci des nga jël loolu it lu baax la loolu it lu baax la waaye li bon cinquante mil yow nga jël joxe cinquante cinq mille ngir après ñu koy fowe non loolu mooy ne en tout cas na bañ a nekk na euh, wabtaxi bayna dhalika sabila voilà mooy loolu alxuraan bi wax na jàpp ci diggante yàq yàq ak li nga xamante ne mooy Euh, mottu nga jàpp foofu muy saw yoon mooy juste équilibre léegi nag beneen côté bi ginnaaw kon gis nañu deuxième àq bi ginnaaw yor bu rafet mooy di dépenser ci moom ak di ko solal di ko solal jar na développer moom euh, loolu dafa war ndax aay bi nga waxoon sànq wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ki nga xamante ne nii moo jural waa ji mooy euh, waa moom la ndaw si jural doom muy bàyyu xale yi muy jëkkër yi moom la war mu dundal ndaw si non seulement waaye wa kiswatuhunna ak di leen solal soxnaam bi bil ma'ruf lépp nag ci njekk voilà te wax nañ la sànq xadiis bi ne walahunna alayhinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ci xajjatul wadaa ndax nit manoo nekk koo xam ne uryaan ngay nekk koo xam ne du sol dara fokk mu sol dara loolu nag comme que dafa bokk ci nga xam ne min lawaazimi bani aadama dafa bokk ci nga xam ne man da ñàkk doomi aadama mooy muy sol muy am lu muy teg ci yaram kon nag googu day nekk farata comme li nga xam ne noonu la ko dépensé bi joxe lum dund nekk farata ah. waaye ah, farata googu nag day du loo xam ne dañu naan ku mooy comme li ñu waxoon sànk rek ci wàllu ma eh, nu mu tudd dépensé bi du loo xam ne dañu naan ñépp nañ jënd piis daal di koy jox seen faam déedéet loolu noonu amuloon te tamit côté gis nga côté dépense bi loolu tekkiwul comme li ñenn ñi wax loolu moom bon wax ko ngir nit ñi reetaan ndax nit ñi dañ koy jàpp au premier degré alors que du noonu mooy ñëw ne comme que femme bi bi mu koy takk moom boroom alal la woon kon yow boo ko ëndee te da doon ndékki ndékki yu neex di beurre di meew boo ko ëndee sa kërit bu sëy sëy yow it lool ko war a yoral déedéet loolu amul ah affaire bi ça dépend ci nda waa man-man waa ji bu dee moom ab bourgeoise nga yow nga nekk paysan yow li nga man li nga man fii ci Bawol jële ko biir Ndakaaru ci château plateau yi wala château yi almadi fala fan ko takke indi ko biir fii nii ci biir Bawol mu ñëw ñoom xam nañ sa situation ñu may na ko boo ñëwee kenn du la ne yow par force na gloria yi wàcc tous les matins ko tojal ci nen yi utali koy nen muy daal di omelette di ndékki ba baax loolu amul ah non non non non non non yow li nga am moom li daane li yunfiq du sa'atin min sa'ati ki nga xamante ni daal ku nekk selon ay moyens ki loolu lay dépense amul naan loolu du du du ne femme bi la ñuy xool déedéet ndax bu ne femme bi la ñuy xool mais waa ji bu ko mënul nag lan ngeen bëgg léegi mooy mu sàcc waa bu ko mënul moom ab toolam la yor yoraale ay ganaaram yoo xam ne ay ay ay ay ay ay xaram ak yooyu yu muy jaay ci marché hebdomadaire bi yow léegi nga bëgg ne moom bàyyi ndaw si nga xam ne moom euh, moo xam directeur de banque la wala ambassadeur la moom lim doon yore doomam doomam benn doom jigéen jooy rek la amoon bëgg ko ba dof nga xam ne lu nekk lay def ci moom mu may la doomam ñu ne la léegi naka lañ naan borom tool beeg te nga xam ne loolu rek nga am defal nit ñi bàyyam doon def. ndax loolu femme bi noonu la xam déedéet déedéet waa ji la waa ji la ñuy xool du mooy ne waa ji lu mu man loolu lay def fii nii moom njóor ni lañ xam moom lañ am moom lañ moom lañ man man moom lañu man loolu la ñuy def bu manee lële nag waxul tous les muy def lenn waaye bu ko manee mu def ko léeg-léeg mais kenn du ne femme bi lii la woon aywa kon bul ñëw di ko jox yoo xam ne ay ñebbeeki yooyu ndax moom ay ay ay ay ay ay ganaar la doon dékkee ko añee ay ay ay ay ay ay lañ ko doon jox muy muy muy muy reer kon yow utal ci non non waa ji li mu man rek lay def ndax loolu man nga da ngay dégg ñu koy wax euh, mu nekk loo xam ne nit ñi dañ koy reeta di ree noonu waaye loolu day tax jigéen ñi foog ne loolu ndax tamit loolu la mooy da nga ñëw di waxtaan ci affaire u àq yooyu boo waxee loolu mais nit ñi dañuy jàpp lii la alors du loolu du loolu li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wax na la sànq yonent suñu boroom subhaanahu wa taala dane ki nga xamante ne ni wa ala al musi' qadar wa ala muqtir qadar voilà ki nga xamante ni euh, Euh, dafa euh, am dafa am kooku selon li mu am rek lay jox waaye ki nga xam ne dafa ñàkk moom it ci loolu li selon li mu li mu li li am amam tollu rek fa lay fa lay am voilà loolu dama ko fàtte woon préciser ndax mbir la moo xam ne day tax nga gis yenn couple yi di am problème ndax loo xamante nii ndax li leen li leen ko yóbbu mooy dañoo dégg ñu ne oustaz diw nee lii alors que ba mu koy wax boo déggee sax toowu reetaan mais nag mbir yi loo reetaan reetaan waxal li nga xam ne tamit mooy li ni nga xam ne noonu la demee reetaan loo baax na waaye mu daal di tegu ci dëgg ndax lool la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale te noonu la doon def da doon toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñuy wax ngi reetaan mais lépp ci dëgg la tegu amul dara loo xam ne day génn boor mu dëgg amul